al-Maqdisiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabu nikaah baabu sadaaq an anas bni malik radi allahu taala aanhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama ataqa safiya ataqa safiyata radi allahu anha wa jacala itqaha sadaqaha kon alimam abdulgani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahu allahu taala mu indi fi buntu bu njëkk ci kitaabu an-nikaah te benn buntu kese la moom kese la fi defal buntu muy ci version yi ñor numéro buntu numéro cinquante cinq muy juróom fukk ak juróom baabu sadaq muy buntu can as-sadaqu mooy can mu ciy indi euh, li nga xamante ne hadith bi nga xam ne mooy numéro trois cent dix-sept muy ñetti téeméer ak juróom euh, ak euh, fukk ak juróom ñaar voilà ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar mu ne an Anas ibn Malik mu ngi jële ci Seydina Anas <coughs> ibni di doomi Malik indi doomi Malik radiyallahu anhu anna kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa libéré <coughs> Safiyata sayyidatu Safiya ndax jaam la bañ ko jàppee ci xare bi muy xaybar voilà xay xaybar xaybar te yahud yoo yële yàgg nañu tudd xaybar moom kilifaay yahud ya moo ko juróom muy Huyay ibn Akhtab kàccoor bu mag ba tuddoon nañ ko fi fan yële ba ñu doon dóora tudd yaay Sayyidatu Safiya naan baayam mooy kàccoor bu mag ba Huyay nga xam ne Medina la dëkkoon waaye après dañ leen a yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a fa jële ndax yu yées lañ ko doon def ñu dem xaybar yemuñ ci loolu ñu daal di dem daal di dajale nit ñi ba ni guerre ahzab di amee voilà ñoom mooy coalisés yi moom baayam nag ca xaybar xare boo bële eh, ca lañ jàppe woon sayyidatu Safiya mi jaam <clears throat> ci jaam yi ñu fa jàpp woon ci la woon yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy libéré voilà wa ja'ala mu def loolu la naan ataqa libéré na Safiyata sayyidatu Safiya radiyallahu anha wa ja'ala mu def itqaha mooy libéré gi mu ko libéré sadaqaha moo doon canam léegi mu ne al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadiisu trois cent dix-huit muy ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñett mu ne waan Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaa'atuhu imra'a faqaalat inni wahabtu nafsi lak faqaamat tawiila faqaala rajul yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam zawwijniihaa in lam yakun laka bihaa haaja faqaala sallallahu alayhi wa sallam hal indaka min shay'in tusdiquhaa faqaala maa indii illaa izaari haadaa faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam izaaruka in a'taytahaa jalasta wa laa izaara lak faltamish shay'an qaala maa ajid qaala sallallahu alayhi wa sallam iltamis walaw xaataman min hadiid faltamasa falam yajid shay'an faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam zawwajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an kon al-imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne waa an ñaareelu hadith ci buntu bi mu ngi koy jële ci kan mu ne Sahl ki nga xam ne sahaaba bi nga xam ne Sahl la tudd ibn Sa'd di doomu ko ñu naan Sa'd as-Saa'idi ko woon te waa ahlul Madina radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam jaa'atuhu imra'a dafa am benn jigéen bu ko dikkal ne ko bi mu ñëwee fa xaalat ndaw ne fekk yonent bi alayhi salaam a toog ak lenn ci saxaaba yi radiyallahu mu ne ko inni man mii de wahabtu nafsi laka mooy may naa la fa qaamat tawila mu taxaw lu yàgg ndaw si waxee lool nag mu taxaw lu yàgg fa qaala rajul benn waay ne ci biir mbooloo mi ne mais ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu zawit nii zawit nii ha may ma ko in lam yakun bu dee may ma ko soxna in lam yakun bu nekkul laka ñeel la bi ha ci moom xaaja aajo bu dee amoo ci moom aajo def ko soxna mais may ma ko man fa qaal yeneen ci mi alayhi salatu wassalam ne ko hal indaka min shay'in tusbiquha ne ko est am nga dara loo xam ne loo ko mën a canale loo ko mën a doxale ba loo xam ne mooy mooy mooy can léegi fa qaal waa ji ne illa izari hada ne maa indi man de nekkul aw ma lu dul isaar sama lambaay bii ma lambaayoo sama lambaay suuf bi ah man moom kese la ama fa qaal yonent bi alei saatu salaam fa qaala ndawal yàlla li nag sallallahu alayhi ne ko mais isaaraka ne ko yow sa lambaay suuf bi in a'taytaha mais boo ko joxee ndaw si comme can mais jalasta wala isaara la ka yow da ngay toog léegi dootoo am loo lambaayoo da ngay toog sa kër dootoo mën a génn la loo sol voilà fal tamit am ne ko kon demal nga laab bi daje leneen demal nga seet benn mbir daal loo xam ne eh, dina man a nekk cam ngir ma may la ko xaal waa ji dem maa ajut ne ah seet ne ma man demaa ajudu ba trouvé wu ma dara xaal léegi nag yonent waaye saa saa ne ko waat ah iltamis man xaataman min hadid ne ko demal nga seeti leneen lambil leneen util leneen rek loo ko na la même bu dee ne bàgg la. boo xamante ne nii mooy euh, jaaro boo xam ne ci weñ la sax baax na léegi faltamasa waa ji dem wër wër wër seet amul jéem waa yow waa amul dara mu ne faltamasa falam yajid shay'a trouvéwul dara fa qaal léegi nag bi ñëwee bon rendre compte que ni même même loolu amu ko fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko zawwajtukaha may naa la ko ah takkal naa la ko may naa la ko bima maaka min alquran ak li nga li ànd ak yow mooy li nga man li nga mokkal ci alquran léegi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy ëndi xadis bu mujj ci buntu bii nii te mooy xadis bu mujj kitaabu nikah muy xadis numéro trois cent dix ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent kon mu wax ci xadis bii mu ne an anas ibni malik radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu wa alayhi rad'u za'faran faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma hiya faqaala yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tazawwajtu imra'atan qaala sallallahu alayhi wa sallam maa asdaqtahaa qaala radiyallahu anhu wazna nawaatin min dahab qaala sallallahu alayhi wa sallam fabaarakallahu lak aw lim walaw bishaah kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an Anas mu jëlee ci saxaaba bi ñu jëloon xadis bu njëkk ci buntu bi te moo koy tëj mu ne an Anas ibn Maalik boo seetloo kon ñetti xadiis la fi indi mu ne an anas mu ngi jële ci seydina anas ibni di doomi malik di doomi ku ñuy wax malik ah, radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ra'a abdurrahman ibn awf dafa gis saxaaba biñ naan abdurrahman di doo jaamu arrahman di doomi awf wala di doomu awf léegi muy mu bu màgg boobale bokk ci fukk yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa alayhi mu gis ci yaram bi ah rad'u za'faran mooy jeexitalu eh, parfum wu za'faran yi façon parfum la ay yoo xamante ne nii yu ñu xam la ba léegi nii c'est euh, c'est connu léegi mu gis jeexitalu parfum boobu ci moom fa qaala a ne ko fa qaala annabi yonent bi alayhi salaatu mooy lu xew moo nu mu demee noonu ba ko gis façon ndax façon parfum boobu mooy buñ kuñ gis na parfum wu ko mooy wane am na lu xew y'a quelque chose mahiyam mooy lan moo xew lan moo bees lan moo xew Abdurrahman moo ma gis la ah façon parfum bu mel nii fa qaal mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tazawwajtu imra damaa denc damaa takk benn soxna qaal yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa asdaqtaha ne ko loo ko canale loo ko jox comme can qaal sayyidna Abdurrahman radiyallahu anhu ne ko wazna nawaatin min zahab ne ko wazna nawaat mooy euh, euh, lu tolloog comme nawaat min zahab am nañu ne lii nii lu ñu xamoon la cinq dirham la doon tolloog walla am ñu ne non mooy gis nga saalu tàndar bay boo ko peser dafa am loo xam ne noonu la doon mesure loo xam ne dañ koo xamoon poids bu ñu doon def lool ñoom xamoon nañu ko lu tollu noonu nag ci zahab voilà ci or moom la ko jox comme can voilà loolu am ñu ne non mooy cinq dirham a équivalent am loolu la wallahu taala a'lamu a sawab qaal léegi nag bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko fa barakallahu lak ne ko yal na borom bi tabaraka wa taala daal di lay barkeelal ci sa sëy bi awlin ne ko nag na nga céetal walaw bisha même bu dee ne am gàtt ngay rendi ca céet ga mooy aw aw awlim al walima mooy euh, la ñuy togg togg céet loolu la ñuy wax walima mu ne ko defal loolu même bu dee ne am gàtt sax nga ci nga ciy rendi kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala ginnaaw gi muy indi téere bu bees muy téere numéro dix dixième téere bi nga xam ne mooy kitaabu talaq téere bi nga xam ne mooy téere passé voilà mu ciy commencé nag di indi hadis bi njëkk bi nga xam ne moom la indi muy hadis numéro trois cent vingt mu ne an abdillahi ibni umar radiyallahu anhuma annahu tallaqa imra'atan lahu wa hiya haida fa dakara dhalika umaru li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fataghayyada fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qala li yuraji'aha summa yumsikuhaa hattaa tathura summa tahiidu fa tathura fa idaa badaa lahu an yutalliqahaa falyutalliqhaa qabla an yamassahaa fa tilka al-iddatu kamaa amara Allahu azza wa jalla wa fii lafdin hattaa tahiida haydatan mustaqbilahu siwaa haydatihaa allatii tallaqahaa fiihaa wa fii lafdin fa husibat fa husibat min talaaqihaa wa raajacahaa Abdullahi kamaa amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullah kon ci téere passé léegi nag ci hadis bi mu ne an Abdullahi ibn Umar mu ngi koy jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abdullah di doomi Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu tallaqa moom dafa fase imra'atan lahu dafa mas a divorcé fase benn soxna boo xam ne da koo da ko amoon wëli ya xaa it ba mu koy fase nag soxna si daa nekkoon ci euh, daa gis dadoo nekkoon jamono ju muy gis mbërëgam ah période réglam ci la ko fase woon fa dakara dalika Umar baayam dem daal di koy wax yonent bi alayhi salaam bi Seydina Umar radiyallahu anhu mu tudd loolee loolu mu def li rasulillah tuddal ko yonent bi sallallahu alayhi wa a fa taghayyaza fiihi rasulullah yonent bi alayhi salaam mer ci affaire boobu moom dawul yàlla mer ci luy nii nga xam ne moom la ko Seydina Omar ne ko doom ji loolu la def yonent ma ne saa saa mer summa qaala mu ne li yuraaji'ha mu ne Seydina Omar digal ko na ko delloo si wax mooy na ko fayli ah, na ko fayli wax summa yumsikha ginnaaw gi nag mu mu téye ko hatta tathur ba ni nga xam ne ndaw si ci lay laabe summa tahiidu ginnaaw gi ba bu laabee ba amaat bërëgam fa tathur mu laabaat fa in badaa lahu bu dee gis na ne am yutalliqaha kene da koy fase fam yutalliqaha na ko fase qiila qabla an yamassa laata muy jotewaat ak moom ca so ca ca euh, laabam boo gële fa tilka mu ne ko loolee lii al iddatu mooy idda gi nga xamante ne nii kamaa kenn nga xam ne amara allahu moom la borom bi tabaaraka wa taala digle azza màgg na wa jàllata eh, azza tedd na tam eh, eh, màgg na tedd na tam wa jàllata màgg na voilà mu ne wa fii lafz am na ci benn al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne am na ci benn expression benn kàddu ci xadiis bi da ne ko hatta tahiida haydatan mustaqbilan na ko jëli téewaat ko ba ni muy hmm, amaat mbërëg ah mbërëg goo xam ne haydatan mustaqbila goo xam ne buy ñëw la sa kanam siwaa bu mu bu bu wuteeg haydatiha bi nga xam ne mooy mbërëgam bi nga xamante ne période réglam yi nga xam ne allati ba nga xam ne tallaqaha fiya ca la ko fase woon mu ne wa fii lafz am na ci beneen kàddu fa si bat min talaqiha ñu konteel ko lii nii konte ko malgré def nag lii lañ naan talaqul bid'a talaq mooy fase boo xam ne ci bid'a la tegu parce que alquran jàngalawul di fase nit di fase jigéen fekk daa am ay bërëgëm léegi mais malgré ça ko koo compter ne ko benn ngoo voilà mooy yow fase nga benn mooy bu ñett yi ma tey nga voilà fa xultibat ñu daal di compter min talaqiha ca fase ngam ndaw soo sële waraajaha ginnaaw gi mooy ba mu euh, mu daal di fay li jëli jiwaat abdullahi abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma ndaw sa kama kem nga xam ne amara la ko digale rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax kon ci hadith bi numéro trois cent vingt et un téeméer ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn mu ne an Fatimata bint Qays radiyallahu anha anna aba Amrin ibn Hafs radiyallahu anhu tallaqaha albattata wa huwa ghaib wa fi riwaya tallaqaha talaata fa arsala ilayha wakiilahu bisha'ir fa saxitat fa qaal wallahi ma laki alayna min shay fa jaa'at rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fa dakarat dhaalika lahu fa qaala sallallahu alayhi wa sallam laysa laki alayhi nafaqa wa fii lafdin wala sukna fa amaraha an ta'tadda fi bayti ummi sharik radiyallahu anha thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam tilka imra'atun yaghshaaha ashaabii radiyallahu anhum i'taddii 'inda ibni ummi maktuum fa innahu rajulun a'maa tad'a'iina thiyaabaki fa idhaa halalti fa aadhiniinii qaalat radiyallahu anha falamma halaltu dhakartu lahu anna Mu'aawiyata bna abi Sufyaan wa abaa Jahmin khatabaani faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma abuu Jahm falaa yada'u 'asaahu 'an 'aatiqihi wa amma Mu'aawiya fas'uluukun laa maala lahu inkihii Usaamata bna Zayd fakarihtuhu summa qaala sallallahu alayhi wa sallam inkihii Usaamata bna Zayd fanakahtuhu faja'ala Allahu fiihi xayran wagtabatuhu kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne an Faatimata mu ngi jële ci soxna suñu naan Faatima binti di doomu Qays ku ñu naan Qays radiyallahu anha anna aba amrin kene waaju ñu naan aba amr ibn hafsin di doomu ko ñu naan hafs tallaqaha daf koo fase albatta mooy fase ñetteel bi nga xam ne moom boo ko defee de façon yow moom euh, euh, bala ngaa takkaat soxna si foofu am fu ko takk te du nekk baaru yóbbu voilà comme niñ ko gisoon ci jotaay yee gisoon nañ wa huwa fekk rek ba mu koy fase ghaib mooy jëkkër ji new si voilà da koo fase ci fekk new fa voilà wa fii riwaaya mu ne am na ci benn nu ñu fa nu ñu soloowe hadis bii beneen version beneen nuñ ko soloowe boobu da ne tallaqaha salaasa walaa moom laa doon wax mooy da koo fase ñetti yoon te mooy boo fase ñetti yoon de toute façon jaru ay iddaag yooyu xaru jaru la xaar yow moom ñàkk la voilà loolu moo tax gisoon nañ ko bi yonent saa saam doon wax naan ko hatta tazuqi <laughs> usaylatak gisoon nañu ko voilà ba fi wax ndaw sax ne ko eh, muy soxnaay Rifaa al-Quradiba anhuma léegi kon mooy da koo fase ñetti yoon fa arsala ilayha wakilahu bi sha'ir léegi nag comme que new fi mu ka nga xam ne moo nga fi toogal mooy délégué moom Aba Amr daal di yónni ko kële ki nga xam ne moom la gàll ay mbiram ci sha'ir ci orge ay céréales da ko jëlal lii ci dundu nga joxal ma ko sama soxna soosu li nga xam ne fase naa ko ñetteeli yoon fa saxitatu ba ba ba ko waa ji indee ah waajam délégué ba mu ñëwee indi euh, euh, nourriture bi indi li mu li dund gi waaye jox ko ko waaye ndaw si jàpp ne lii du dara quoi ah jàpp ne lii dafa néew lii dafa tuuti ah, mu mu néewal ko daal jàpp ne waaye lu tax mu may jox lii lu néew li fa qaal léegi nag waa ji waa jooju mu délégué waa ji ne ko mais yow yow yow yow soxna si yow looy looy looy tiital affaire bi wallahi maa ngi ci yàlla maa laki alayna min shay yow amoo ci suñu kaw dara lii sama waajee baax rek di la jox lii ah, waaye yow waru la woon a jox tërëb dara waru la koo jox mu lay jox dund nga koy nga koy xeeb ah. léegi nag <laughs> bi mu waxee lool fa eh, ndaw si mais bon xaar fa jaa'at rasulallah mu dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah ba mu ñëwee fa zakarat zalika la léegi mu wax ko affaire bi ne ko nettali ko nañ demee daal mooy li mu gis léegi léegi nag fa qaala yonent waaye saa saam ne ko laysa laki alayhi nafaqa ne ko yow amoo ci loosam amoo ci loosam benn dépense amoo ko mooy moom mu la jox sax warula ko woon a jox mooy kon la wakiil ba wax waa jam délégué woon lam la wax kon loolu la <laughs> voilà mooy yow amoo ci nekkul yow amoo ci loosam dara lum la lum la war a jox ah amul benn dépense mu war a dépenser ci yow mu new la fii lafdu am na ci beneen expression beneen kàddu ci hadis bi dane ko wala naa waxuma la sax luñ am dépense de warul ci yow mu jox la benn dépense waaye wala sukna dalaa warul a jox sax li nga xam ne mooy dëkkuwaay sax dala koo waralatul war war warawtul ci moom léegi nag fa amaraha mu ne yonente naa lay saar saam digal ko an ta'tadda fi bayti ummi Sharik mu daal di dem pays bi mooy maanaam kii mooy mu jàpp iddaam voilà <laughs> parce que moom gaajuwul loolu dina ñëw ci beneen dax idda daa bari façon idda léegi mu ne wa léegi mu ne ko kon mu digal ko ne ko demal nga jàpp sa idda jamono ji nga xam ne yow ci ngay jàpp sa idda demal nga nekk fii bayti ummi sari ba ni sa idda gi di jeexe loolu la mais pas mu delluwaat jëkkëram jële moom ñàkk de façon moom xam na ko léegi mu ne ko rek demal fa nga xamante ne nii mooy néegu këru ummu shari benn jigéen la woon boo xam ne rek dafa amoon alal quoi léegi ginnaaw yonent bay sarsam ne ko ne ko sax tilka imra'atun yaghsha ashab yi ne ko déedéet déedéet ummu sari sax bul fa dem parce que kooku ab soxna la boo xam ne sama saxaaba yi dañ fay dem lu bari parce que dafa amoon alal ba pare tabe da doon invité nit ñi di togg rek di leen jox léegi mu ne ko déedéet kon bul dem foofu parce que kooku nit ñi dañ fay bari te comme que yow da ngay da ngay jàpp sa idda ta tamit mooy euh, jigéen ñi waruñoo nekk fu leen nit ñi di góor yi di gisee mu ne ko déedéet kon bul dem foofu kooku sax fàtte woon naa ne <laughs> kooku <laughs> mu ne ko maa kooku jigéen la loo xam ne sax sama saxaaba yi radiyallahu anhu ñañ fay nekk dafa bari parce que moom mooy da leen doon invité di leen toggal ak yu mel noonu léegi mu ne ko kon intat bi jàppal sa idda inda ibnu ummi maktum demal ca ibnu ummi maktum muy abdallah wala amru boo jox baax na amru ibnu ummi maktum wala abdallah mooy noddukat bi ca abasa wa tawalla moom nii la woon mu ne ko kon demal ca moom mu ne ko demal ca sa kër ibnu ibnu doomi ummi maktum doomi ummi maktum boo demee foo fële fa innahu rajulun ama ndax moom nit nit la koo xam ne dafa silmaxa voilà bu ko defee moom tasaina siyaaba ci boo demee foofu mu utal la benn néeg booy nekk boo xam ne yow di man mën a foo ngay foofu la di nga mën a teg mooy summi sa yére yooyu mooy doo sol yére yoo xam ne comme si ku nekk chez des étrangers parce que dina am fu la jox foo xam ne moom dina fa nekk te moom comme que du gis lu bari mooy moom du gis moom mooy ne yow gene bi ngay am bu doon ay góor yoo xam ne ñeneen a fi nekk yow loolu doo ko am léegi nag mu ne ko fa iza halalti bu dee nag eh, mooy sa idda gi jeex na Ah, ba nga xam ne set nga ba génn ci fa aaji nii nii nang ma ko nang ma ko yëgal man yonent bi alayhi salatu wassalam qaalat sayyidatu fatima bint qays radiyallahu anha mu ne falamma xalaltu bi nga xam ne nag ci la sama idda jeex zakartu lahu ma daal di tuddal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko anna muawiyata ne ko sayyidna mu ne ko muawiya kat ibna abi sufyana di doomu abu sufyan muy sangu quraysh moom lañ doon gis sërëm keroog bi yaay ummu habiba radiyallahu anhuma mu ne ko muawiya kat di doomi abu sufyan wa aba jahm ak abu jahm moom itam ci waa Quraysh la bokkoon benn saxaaba la woon léegi mu ne ñoom ñaar de muy baayu jahm lañ ko doon woowe xatabaani bu gisoon nañ fi benn xadis du abu jahm keroog yonent bi sallallahu alayhi xadis lañ ci gisoon mu naan eh, jël leen yére bii ngeen yóbbul ma ko ngeen ngeen ngeen yóbbul ma ko Abu Jahm te ngeen ëmbil ma an bi an bi yaa ji bi an bi jaaniyati Abi Jahm <laughs> voilà moom la woon Abu Jahm boobu la <laughs> voilà mu ne ko dema la ah, ne ko eh, eh, eh, mu ne ko Abu mu ne ko a Muawiya ak di Abu Sufyan ak Abu Jahm ñoom ñaar daal dinañ may labat ku nekk ci ñoom ñaar fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam dawal yàlla li ne ko amma Abu Jahm waaw kanta ki nga xam ne mooy Abu Jahm moom fala yada'u asaahu an aatiqi moom du teg yatam ci dox doqam loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wute ñenn ñi ne mooy Abu Jahm dafa woon koo xam ne ku tàng ku tàngoon la mooy ku naqaree nekkaloon la moom mooy doo moom day day duma faam yi rek voilà mooy moom yatam wi moom du ko teggi ci doxam mooy da doon duma moom daa gaaw ci duma faam daa daa xawoon a tàng ku tàng la woon am ñu ne looloo mooy ne moom daa bari woon lu mu doon voyage xam nga dañ naan kuy voyage yi léeg-léeg il ne son bâton de pèlerin voilà moom jëlaat na bâton de pèlerin am ñu ne loolu lay wax daa bariwul lu muy lu muy voyage mooy boo ko fi takkee <laughs> xanaa bu doon tay dañ naan yé jëkkëruñ moodu moodu ngay ma ah. de toute façon du fi tooga ah. waaw baax na bu bari lee million tamit <laughs> waaw wala bu dee xaalis bi boo mooy juróomi at yu nekk fukki boo ko ci gisee fukki weer non balaa fukki weer juróomi weer yow mooy bari la nga <laughs> waaw façon yi ma mu ne kon daal am nañu ne loolu lay tekki voilà wallahu a'lamu bis-sawab ku dem ñu saraa it dina gën a leeral ak lan moo gën a dëgër ci wax yooyele insha allahu taala mu ne kon moom abu jëf moom kanta moom du teg yatam ci ci du teg yatam ci am de wa amma muawiya kanta Muawiya moom muy doomu Abu Sufyan di nga ne moom it dalaa xut dalaa euh, labat moom fa soxluukul <laughs> waaw moom ab soxluuk la léegi am nañu borom xam-xam yi nag dañ ne soxluuk ñépp dañ ne soxluuk mooy lii mu ne fa soxluuk am ñu ne soxluuk mooy li mu da wax ba pare tekki ko mooy laa maale la mooy ab ñàkk ku ñàkk la mooy amul alala ah. mooy jamono jooju Muawiya da doon da doon dóor dàq kese de amul dara ah. voilà mooy fii mu ne daanaka bu doon tay da nga ab góorgóorlu la de voilà laa maale la kon nag mu ne ko inkihi kanta man rasulullah sallallahu li ma lay conseiller mooy dencal mooy euh, euh, takkal ki nga xamante ne mooy Usaama ibn Zaydin Usaama di doomi Zayd takkal koo kële waaye nag Fatima nee na fa karitu nag man xaw ma xawoon ko ñàkk ra euh, kii daal mooy ñàkk bëgg Usaama waaye summa qaala alhamdulillah nee ginnaaw yonent bi alayhi salaam bi mu gisee ne sama réaction mooy comme si àndu ma ci mu waxaat ma ne ma in ki si Usaama ibn Zayd na ko dencal Usaama rek Usaama doomu Zayd nee na bon finalement ma ne naa ko def nee na fa nakaxtuhu ma daal di seet Usaama radiyallahu anha fa ja'ala Allahu fii xayra suñu borom defal ma ci yiw bu bëree bëri fa tabattu ba nit ñi sax daal di ma ci ñee. voilà ñeema li ma nekk soxnaay Usaama radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma yem léegi bii di ci téere bii ba léegi ci kitaabu talaaq téere passé ba léegi al imaam ubbi nag beneen buntu buntu bu bee bu njëkk ci téere bi insha allahu taala te bu mujj benn buntu kese doon comme duñ jóge alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa